kon tey suñu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu gis suwaar bi nga xam ne moo topp ci suuratu luqmaan di suuratu ruum ruum ar ruum mooy lan moom lañ xamee ci tubaab mooy Rome boo déggee ñu naan Rome Rome nag ci njaalbeen mooy capitalu Italie léegi foofu nga xamante ne nii mooy Rome nga xam ne moo jiite woon dafa newoon réew moo xam ne empire la ñoon mooy ak nguur gu rëy rëy rëy lañ amoon loo xamante ne nii dafa jëloon lépp lu nekk Italie ay France ay Allemagne ba benn partie Allemagne ay Espagne Afrique du Nord mooy ay Tunisie ak yooyu yépp ak fële ci pays arabe yi ay ba ay turki côté yooyu yépp ba biraadu Sham fii ay Palestine ak yooyu nekk yooyu yépp li nga xamante ne ay Grèce ak yooyu yépp dafa duggoon mooy romains yi ñoo ko jiite woon nga xamante ne nii loolu lañ doon woowee Rome loolu mooy Rome bu njëkk bi Rome antique Rome nag mooy capitalu itali foofu benn kii bu ndaw la woon waaye dañoo commencé amoon doole di am doole di yokku mu nekk le grand empire bi nga xam ne moom lañ xam ñoom Qaysar ñoom César Jules César ak gaayoo yële boo déggee mooy Rome boobu waaye nag alxuraan waxul Rome boobu Rome boobu bi mu yaatoo nag nga xam ne ñëw na ba biladu Sham mooy côté ay Palestine ay Jordanie ay foofu yëpp daal di koy moom ba ca frontière u ak yooyu léegi nag mooy bi nga xamante ne nii après empire Rome bu mag bi mooy dafa am problème daf Rome daf mujj am ñaari empire occidental Rome bi nga xam ne moo féete côté occident mooy côté fi réewu tubaab yeeg yooyu mooy Rome bi ma la wax nii mooy bul jàpp léegi naan capitalu Italie kese non mooy même France ay Lyon yi Rome lañ ko doon tudde fépp ci empire romain la bokkoon voilà nga xamante ne mooy mooy la Gaule yooyu ak yi nga xamante ne mooy log log de Num ñi xam côté lion yooyu loolu ñoo ñépp ci ci Rome la bokkoon mooy l'empire romain waaye alxuraan nag Rome bii muy wax bokkul ak Rome boobu Rome bii muy wax mooy Rome bi nga xam ne bi nga xam ne ci la ci la empire bi xaw a euh, mooy nguuru Rome bi am problème nag mu am ñaar mu am foo xam la ñuy woowee l'empire byzantin voilà mooy byzantin yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ay côté Cham Turquie yooyu yépp ñoo ko jiite woon côté yooyu noonu ak li nga xamante ni mooy pays yi nga xam ne côté ci Europe yi nekk ci côté est bi ñu féete côté. Euh, côté sow ñooñu noonu foofu noonu nag lañ naan ñooñu noonu mooy ñi nga xamante ne nii moo doon empire romain byzantin bi nag foofu la ne woon mooy mooy Byzance boo déggee ñu naan Byzance mooy loolu léegi nag ñooñu nag la alxuraan di wax voilà rob boobu ñoom la ñoom la tuddee saar bii li tax nag saar bii nag mooy saar bi d'abord fan la commencé fan la wàcc saar bii ñépp d'accord nañ na makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima fa wàcc léegi lan moo waral affaire bi ak ta tur bi rom ruum lan moo tax borom bi tudde ko loolu mooy ne turu saar bi turu rom bi mooy ruum bi mu ngi ci biir saar bi mooy ñaareelu laaya bi waaye li ko jaral li ko li ko waral mooy li nga xam ne moom la al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi naka noonu al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo al imaamu Tirmidhi jëlee na ko ci Mawlana ibn Abbas waaye tamit nettali na ko jëlee ko ci ki nga xam ne mooy Seydina Abu Sa'id alxudriyu radiyallahu taala anhu waaye al imaamu ahmad soloo na ko tamit jële ko ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu taala anhuma ba léegi al imaamu tirmidi soloo na ko ci saxaaba buñ naan niyaar ibnu mukrim al aslami radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi lan la ñuy nettali ci gàttal am na tamit lenn ci yi nga xamante ne nii ñoom al imaam al al ibn Atiyya ak ñooñu daal dinañ koy nettali mooy nettali li nga xamante ne ni mooy li xewoon nii riwaaye nañ ko tamit mooy ne euh, en fait Rome boobu comme que temps yooyu ñoo poon doole ci àddina bi muy l'empire Byzance mooy l'empire romain byzantin ñoom ñooñu nguur gu rëy googu ak ñi nga xam ne ñooy Perse Faris waa Perse muy iranien côté fi Iran ay Azerbaïdjan Ouzbékistan Afghanistan ak ñi nga xam ne Iran bilaadu sindi gaa yooyu côté yooyu ñoom ñoo leen jiite woon nga xamante ne ak ba ci côté Irak yooyu yépp ñoom ñoo ko moomoon mooy dañoo amoon doole léegi nag moo doon ñaari ñaari ñi ëppoon doole jamono jooju mooy l'empire byzantin romain byzantin ak perse yi léegi nag ñu daje mu xare xare am nag perse yi daal di gañe muy Kisra daal di gañe Qaysar léegi nag bi nga xam ne ci la gañe Qaysar mu ngi ko gañe fi nga xam ne mooy foofu dinañ ci ñëw ci alquran bi muy wax fii adnal ardi am xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuti ci lool dinañ ci ñëw mais daal ñu gañe leen ci gàttal bi nga xam ne ci la perse yi nga xam ne ñoom liñ doon jaamu mooy safara su sell si nee nañu ñoom gëmuñu woon yàlla ay safara dañ doon bokkaale ay bokkaale yu rëy lañ doon te gëmuñu woon sax ay yawmal qiyaam su sell si lañ doon jaamu léegi ñoom ñu gañe ñi nga xam ne ñooy byzantin yi l'empire romain byzantin yi nga xam ne ñoom ay chrétien lañ mooy ay masihiyuuna lañ nee nañ sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam lañ gëm même bu dee dañ koy bokkaale faale léegi nag kon mooy ñoom nga gis kon camp yi am ñee ñi nga xam ne ñoom ñoo gañe tey muy perse yi ñoom gëmuñu dara ay safara la ñuy jaamu ñoom ñoo gañe ñi nga xam ne am na ñu sax téere bu ñu leen wàcce ci ñoom muy injiil te tamit Seydina Muusa alayhi salaam ci foofu tamit la ne woon mooy ñoo ñëpp léegi foofu tam ndax ñoo jiite woon foofu Jérusalem ak yépp léegi nag bi lool xewee nag waa Quraysh daal bi koy yëg fekk nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima di woowaa Makka ñuy bañ léegi waa Makka nag kontaan daal di ñëw nag ne ah voilà bi nga xamante ne nii nag lii am nañu kontaan ndax ñoom ay da ne ne di di ñaawal jullit ñi naan suñu mbokk yi nga xam ne ndax waa Faris nga xam ne gëmuñu gëm amuñu benn gëm-gëm bu ñu gëm bu ngeen naan bu jógee ci asamaan ñoom amuñu yooyu te ñoom comme ñun la ñoom ñoom ak niroo mooy ay xërëm la ñuy jaamu ñun ñoo gañe comme yéen jullit ñi ngeen di wax yéen ñi ngeen xam ne nee ngaa yéey da ngeen am benn yàlla ngeen am ñoo leen joxub téere ni ñu ñoo comme ñoo comme ñun ak niroo ñun ñoo gañe yéen ñi niroog loolu nag metti jullit ñi radiyallahu taala suñu boroom nag daal di wàcce aaya bii daal di wàcce saar bii ruum ne bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ghulibatir ruum nag fii adna al ardi suñu boroom muy alif laam miim gisoon nañu ko kon du suñu première boo xam ne moom la ñu gis gisoon nañ ko ci suuratu sajda waaye gisoon nañu ko ci suuratu luqmaan gisaat nañ ko fii ci suuratu ruum muy alif laam miim loolu waxoon nañ ne dañ ciy doy loola ñu waxoon ca suuratu qaaf yi ci tegu woon suñu boroom ne kon bismillaahi walaa dama tëboon loolu ci turu boroom di tabaaraka wa taala lay tàmbalee arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu kon alif lam mim ñooy li ñu waxoon léegi rek mu ne xulibati ruum gañe nañ ruum rom de gañe nañ ko muy romain byzantin yi de gañe nañ ko suñu borom waxul ki ko gañe nañu ko muy perse yi muy waa faris de gañe nañ muy waa faris daal di nañuy gañe ñi nga xam ne ñooy ruum de fii adnal ardi fa nga xam ne moo gën a suufe gën a jege ci ci ci ci suuf si dinañ ñëw wahum te ñoom min ba'di ghalabihim ginnaaw bi nga xam ne ñoom romain yi gañe nañ leen sa yaxlibuuna dinañu gañe de ñoom dinañu jël seen revanche mooy dinañu fayu waaye kañ lay doon mu ne fii bid'i sinin ci loo xamante ne bid'i sinin mooy loo xamante ne nii lu jàpp ñetti at jëm ñeent juróom juróom-ñeenti at loolu mooy bid'a ci arab ci li gën a dëgër ndax bid'a si lan lay tekki bid'a bid'a ci arab am na neuf wax yu ci am yoo xamante ne nii boo demee ci tafsiru al imam ibn al jawzi rahmatullah alayhi recensé na fa yooyu yëpp waaye li gën a dëgër insha allahu taala mooy ne diggante ñetti at ak li nga xam ne mooy juróom-ñeenti at muy entre trois ak neuf lool mooy bida kon dinañu ñoom dinañu gañe ci diggante boobu mooy diggante ñetti at jàpp juróom-ñeenti at ñoom dinañu fayu ci kaw perse yi de lillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala al amru ndigal li al lillaahi ñoom ni la ñeel al amru ndigal li mbir yi xew ci kaw suuf yépp ak dogal yu am yi war a am ak lépp min qablu ci lu jiitu wamin baadu ak ginnaaw mooy laata ñuy gañe Rome ak bi ñu ko gañee ba pare loolu lépp mbir mi ci borom bi la ne mooy mooy dogal lu ko neex te noonu la ko dogale ne romains yi dinañu gañe ñi nga xam ne ñoo leen gañe woon waaye lillahi al amru min qablu wa min ba'd borom bi moo moom digal ci lu jiitu ak li nga xam ne mooy ñëw ci ginnaaw wa yow may din te bu keroogee boo xamante ne nii ak yooyu ñu gañe woon byzantins yi jël nañu seen revanche ba daal di duma ñi nga xam ne ñooy perse yi bu boobaa de yawma yafrahu dina kontaan al mu'minuuna way ngëm yàlla yi bi nasrillaahi dañuy kontaan ci lan ci dimbalal yàlla gi nga xam ne moom la def muy dimbali ko ñi nga xamante ne nii ñële la muy ñi nga xam ne romain yi ci kaw ñu duma ñi nga xam ne ñooy perse yi may mu ne yansuru dimbalam jooju nag borom bee koy dimbali may ku ko soob may yasha ku ko soob wa moom borom bi al aziz mooy ki ci nguuram de ar mooy aji nag lii mooy li nga xam ne moom la wàcc di laaya yi wàccee nag Seydina Abu Bakar kontaan génn nag ñëw ci di di wër ci Quraysh di wër lii la riwaay imaamu Tirmidhi yi ñu la tuddal rahmatullahi alayhi tudd nañ ko Seydina Abu Bakar di wax aaya yi génn ci waa Quraysh ca Kaaba ga di leen ko wax di wër ci mbedd Màkka yi di wax aaya yi waa Màkka ne ko hee nga ne lan Ubay ibn Xalaf muy frère Umayya ibn Xalaf moo ki nga am ñeneen ñu ne moom la am ñeneen ñu ne Abu Sufyaan la léegi mooy mais li gën a li a lëng dañ ne ah, Ubay ibn Xalaf la moom ci boppam alayhi min allahi ma yastahiq mu ne Abu Bakr hee am na boo am ne dane waa Màkka yépp yépp mooy ponkali Màkka yi ñoo ne ko yow looy wax nii nga mu ne leen ma ne suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran wàcc na mooy na yéen a ngi kontaan nii waaye na leen leer na fii bid'i sinin mooy romain yi ngeen di ko yi ñu gañe woon dinañu gañe ñi nga xam ne ñooy perse yi léegi nag gars yi ne ko ah <laughs> ma ne sa bu dee ñoom gëmuñu li yonent bale sa saam di wax ñu ne ko léegi comme que noonu la léegi nañ pari yi mooy nañu tegoo ndax jamono yooyu mooy attey tegoo kenn mooy xaraamul woon ci sharia mooy pari yi nga ñëw teg lii ne ma damay teg lii yow nga teg lii k bu lii naka noonu ndax xaraamagul woon jamono jooju naan sàngara sax xaraamul woon léegi nag léegi bi ñu waxee lool Seydina Abubakar ne baax na ñu tegoo ñu teg am na ñu ne téeméeri gëléem am ñu ne non teguñu woon bu njëkk bi lu gën a néew lañ tegoon léegi nag ku nekk teg Seydina Abubakar radiyallahu anhu gaay na ko léegi yow bidon entre trois la ak neuf léegi kon jëlal benn tànnal ñu ci entre trois ak neuf mu ne leen cinq mu ne leen juróomi at laay tànn kon ñu def ko foofu mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu ko déedéet lu tax nga leen koy defal cinq déedéet yokkal leen demal nga yokkal leen nee leen bu leen bu leen wax juróomi at parce que trois entre trois ak neuf la boroom bi wax boo ko defee juróom léegi juróom yi jot amul nag kon nag li ngay kii mooy yow yokkal leen ci délai bi ba pare boo demee li nga tegoon nga yokku ko sax nga laaj leen mu ñu dem wax ko waa Quraysh gaa yi kontaan ne ko waaw léegi mu ne leen kon ba neuf voilà léegi neuf ans la ñuy teg ñu ne ko waaw baax na ubay na ko baax na léegi ñu teg cent gëléem mu teg cent gëléem yu baax ubay teg cent giléem yu baax noonu nag bi nga xamante ne noonu la ñu teg noonu nag léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la mbir ma xew mooy